alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñi génn ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru suuratul anfaal gisoon nañu ñëwoon nañ ba àgg fi suñu boroom subxaanahu wa tacaala doon waxe bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa acidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alxayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa axarina min duunihim laa ta'lamuunahum allahu ya'lamuhum wa maa tunfiquu min shay'in fi sabiilillahi yuwaffa ilaykum wa antum laa tuzlamuun ñëwoon nañ ba àgg foofu foofu lañu yemoon ci laaya boobu moom lañ yemoon ci jotaay bii ñu génn muy fi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala doon wax ak jullit ñi ba àddinay tukki mu ne wa a'iddu lahum waajalal leen préparer leen yéefér yi mastataatum lépp loo xam ngeen te man ngeen ko am ngeen ko min quwwatin ci doole wa min ribaatil xayli di yeew seen fas yi di leen entraîner di leen tàggat ngir tamit ñu mën a waajal xare wool nag lu tax ñu koy def mu ne bu ko defee turhibuuna bihi aduwallah ngeen ciy tiital ñi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi di kuffaar yi waaye gis ko ñoom rek mu ne waadu wakum waaye de toute façon noonu jullit ñi ñooy doonu yàlla yi waa xëri na ak yeneen façon noonu yàlla ak noonu jullit yoo xamante ne nii xamagu leen leen muy waa yi na ñeneen waxoon nañ ne ci mufassiruuna yi nee ñooy yahuud yi waa xëri na ak ñeneen min duunihim ñu bokkul ak gaay yi laa ta'lamuunahum yéen de jamono jii nii may wax ak yéen yéen jullit ñi xamu ngeen leen. allahu buur yàlla yaalamuhum ndax ay espèce lañ yoo xam ne feeñaguñ ginnaaw badrin ci lañuy feeñ comme ni ñu ko leerale woon ci jataay bii ñu génn walillaahi alxamdu walminna mu ne wa maa tunfiqu min shay'in fi sabilillah na ngeen xam ne nag lépp loo xam ne moom ngeen dépenser ci lu ngeen mën a dépenser fi sabilillahi ci yoonu yàlla yuwaffa fa dina leen ko fay matal leen ko wa mat sëkk wa antum la tuzlamun te ibn kenn kenn kenn du leen fay du leen tooñ léegi nag foofu lañu yemoon tey nag ñu war a continuer kon aaya bi ji topp di aaya 61 suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax na wa in janaxuu lissalmi fajnax lahaa wa tawakkal allah innahu huwa as-sami'ul alim mu ne wa in janaxu lissalm gis na nag yéefér yi nii comme ko waxoon naa la boo jëmee ba xam wa imma taxaafanna min qawmin xiyaanatan min qawmin xiyaanatan fambil ilayhim ala sawa te ne boo demee daal bam leer la ba gis trahison bi nga xam ne mu leer yi yéefér yi def pacte yi nga amoon ak ñoom sànnil seen pacte yooyu te yëgal ko mu ne loolu laa la waxoon waaye nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaye ñoom yéeféer yi wa in janaxu bu ñu jengee jëm li salmi jëm ci la li nga xamante ne nii mooy ay accord bëgg ngeen yëwénal seen diggante fajnax lahaa topp leen ci loolu jengal ànd ak ñoom ci loolu muy pee boobu ñuy woote ak rafetal seen diggante boobu muy dox jàmm diggante seen yéen ak ñoom daal nag wa tawakkal ala te boo koy def nag bur wàkkiirlu ci ñoom ci seenu jeng jëm ci ci ci ci ci ci peede waaye yow def ko te jëwu wàkkiirlu ki nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa taala innahu dëgg-dëgg moom yàlla huwa samii mooy aji koon gi alxaliimu mooy aji xamaakoon gi lépp loo xam ne pacte bu ngeen jël wax ko moom dégg na ko xam na ko waaye lépp lu ngeen jëfit moom daldi na koy xam moom boroom bi subhaanahu wa taala mu ne wa in yuridu an yaxda'uuka fa inna xasbaka allah huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'miniin wa allafa bayna quluubihim law anfaqta maa fi l-ardi jamii'an maa allafta bayna quluubihim walaakinna Allaha allafa baynahum innahu aziizun hakiim muy wax Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne gis nga yéefar yi wa in yuriidu bu dee ne dañoo namm ay yaxda'uuka ñu daldi lay tromper daldi lay nax fa inna hasbaka Allah mooy bu dee ne dañoo jeng di wane ci biti ne dañoo jeng jëm ci négociation teg les hostilités teg xeex yi teg ngànnaar yi wéer ngànnaar yi wax naa la ne na nga topp ci loolu ñu def ñoom bu ñu wootee pee nang leen topp ci loolu waaye nag nañu xam ne bu dee ne loolu dañ koo teg ndax dil bu ñu teg ndax nar nar laa ndax ndax bëgg laa trahir waay waaye nañu xam ne fa inna hasbaka Allah yow rasulillahi sallallahu alayhi wasallama sa boroom de moom daal na lay doy képp-képp sëkk-sëkk-sëkk huwa ndax moom buur yàlla moomu alladi mooy ki nga xam ne ay yadaka bi nasri mooy ki la dimbali jàppale la ci li nga xamante ni mooy ndimbalam gi mu wàcc ci yow alayhi salaatu wassalaam waaye wabil mu'miniina jàppale la tamit jaare la ko ci jullit ñii la gëm wa allafa bayna quluubihim ñoom jullit ñooñu ginnaaw gi nga xam ne ci lañu wute woon rawatina waa aws ak xasraj di waa ahlul madina bi yonent bi aleyhi wassalaam ñëwee ci ñoom la boroom bi subhaanahu wa taala daldi rattaxal seen diggante jaare ko ci yonent bi aleyhi wassalaam moo tax mu ne wa allafa mu daldi tappale daldi boole bayna quluubihim seen diggante xool yi baliñ nanguluñ woon seen ñenn ñi nanguluñ ko woon ñu ci des démb daldi koy nangul ñeneen ñi ndax tey jii ndax lislaam walakin allah mu ne la allafa bayna quluubihim borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo tàppale moo boole seen xol yi ñoom jullit ñi ba ñu nekk benn ànd ak yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam law anfaqta maa fi l ardi jamii'an maa allafta bayna quluubihim dajale goog nag suñu boroom daldi tàppale seen xol yi ba ñu nekk benn loolu du lu yomb de ndax kat law anfaqta yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yow miy dégg yow nit ki nga xam ne yaay essayé foog ne loolu lu yomb la law anfaqta waat naa ne boo boo gis nga boo dépensé woon daal di joxe sa alal def ay loo man ci alal nga dal di koy eh, dépensé maa fil ardi waxuma la sax yow li nga am rek waaye li ci alal lii alal ci kaw suuf si yépp jami'an booleen seen maa allafa bayna qulu maa allafta bayna qulubihim na la leen ne doo mën a boole seen diggante ne doo mën a dégg boole seen xol yi loolu li suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dafay wane ne gis nga boole ay nit moom def l'unité ba ñépp ànd nga xam ne ñuy défendre des causes communes nekk ku nekk jàppe sa bopp sa moroom waaye jàppe sa moroom sa bopp loolu noonu ay dépenser alal jooy joxe ngir loolu mooy rek taxal diggante rek déedéet déedéet loolu noonu boo jëloon déggoo li borom bi subhaanahu wa taala wax ne la wanfaqta maa fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim ne gis nga boo jëloon li ci waa kaw suuf lépp ci alal lépp ci moomeel nga daal li koy dépenser ngir tappale seen xol yi def leen benn loolu du mën a nekk de walakin allaha allafa baynahum li am ba des mooy suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy maalikul qulub moo moom xol yi di muqallibul xulub di jàllar di xol yi num ci neexe di ci soppandiku num ci neexe moom dong kepp rekk mooy ki mën a boole xol yi moo tax mu ne walakin allah loolu benn nit manu koo def lu dul ci ndimbalul yàlla jàppanul yàlla ki def dëgg dëgg dëgg boole nit ñi kooku mooy suñu boroom subhaanahu wa taala moo tax mu ne ko walakin allah allafa baynahum waaye li am ba des mooy suñu boroom de subhaanahu wa taala di allah moom mooy ki dajale seen diggante daal di tàppale seen xol yi innahu dëgg-dëgg moom boroom bi subhaanahu wa taala azizun moo noot ci nguuram xakimun ko xarañ la mu ne yaa ayyuha nnabiyu xasbuka allah wa man ittaba'aka min almu'minin mu ne yaa ayyuha nnabi e yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam yow ki ñu solo xasbuka doy na la képp képp képp sëkk sëkk allahu buur yàlla wa man ittabaaka minal mu'miniin booy dimbali woo tamit moom buur yàlla rek de toute façon moom doy na la ak sa jullit ñii nga xamante ni ñoo la gën ñoom ñi nga xam ne moom la booleeg yow ñooñu ñooñu doy na booy ci yemal ci ñoom mooy ne ñii buur yàlla def na ci ñoom loo xam ne ndimbal li ngay ut buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy an-Nasir mooy ki nga xam ne mooy an-Nasir wa huwa mooy ki nga xam ne mooy dimbalikat bi moom dong kekk waaye dimbalam da koy jaarale ci ay lenn day koy jaarale léeg-léeg fenn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa ta'ala kepp moom ci boppam doy na ko waaye nee na ko man ittabaaka minal muslimiin minal mu'miniin ak ñi nga xamante ne ñoo la gëm topp la topp la ci gëm bokk ci wóoy ngëm yàlla yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne yaa ayyuha nnabiyu xarridi almuminina ala alqitaal in yakun minkum ishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn wa in yakun minkum mi'atun yaglibuu alfan min alladina kafaruu bi annahum qawmun laa yafqahuun mu ne yaa ayyuha nnabiy yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam xarridi almuminina ala alqitaal mooy ñaaxal ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi alal qitaali de leen xërtal di leen di leen ñaax di leen soññ ci li nga xam ne mooy xare ci yoonu yàlla in yakunte ñu nañu xam ne minkum bu dee nekk ngeen yéen ishruuna saabirun vingt ñoo xamante ne nii ay muñkat lañ te yàlla tax yaghlibu yi buur yàlla dina def vingt yoo xam ne yu muñ daje deux cent ci yi nga xam ne ñooy yéefér yi suñu boroom dina def vingt yoo yu daal di gañe wa in yakun minkum a yaghlibu alfan min alladhina kafaru bu dee ne nag dugg vingt ngeen doon ngeen nekk cent na leen leer ne cent ci jullit yoo xam ne yu mu ngir yàlla mën nañoo defee man a gañe ñi nga xamante ni mille lañu ci nga xam ne ñoo ñu weddi yàlla waaw lan moo tax loolu mën a nekk mu ne bi annahum qawmun la yafqahun ndax ñoom xamuñu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu loolu nag yooyu suñu boroom dafa joxe xabar waaye mbir mi amr la mooy ne yéen daal gis ngeen moo tax yenn na yi rahmatullahi alayhim ñu ne lii nii ci ghazwatu badrin la woon li nga xam ne farata la après suñu boroom ci aay bi ñëw dina gis li dinañ gis ne da ko allégé daal di teggi loolu mooy vingt personnes man nañoo dékku sa deux cent personnes vingt personnes yoo xam ne ay jullit lañ ñoom ñu dékku deux cent personnes loolu gis nga mbir yi loolu nag mooy loolu la suñu borom defoon ne nag bu saa bu ngeen amee saa jullit ñoom man nañoo xeex ak mil yéefér daalika tax lan bi annahum ñoom yéefér yooyu annoom dañoo nekk xaw qawmun ay nit yoo xam ne laa yafqahuuna dégguñu fiq te xamuñu mu ne nag alaana xafafa ankum wa alima anna fiikum daafa fa in yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn wa in yakun minkum alfun yaglibu alfayni bi-idhnillah wallaahu ma'a saabiriin loolu wax naa la ne lenn ci mufassiruuna yi nee nañu loolu ci ghazwatu badrin la newoon farata waaye ginnaaw gi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala da koo aleeja daal di koy woyofal moo tax mu ne al aana léegi xaffafa allahu ankum buur yàlla de daal dina leen woyofal mbir mi léegi nag loolu amatul vingt personnes moom moo mën a dékku deux cents lool mooy lan mooy vingt personnes yooyu bu ñëwee ñoom vingt personnes ay jullit lañu daje ci toolu xare ak deux cents yéefér ñooñu amuñ droit daw ndax buñ dawee def bàkkaar bu rëy rëy rëy yi waaye bu dee cent lañu rekk ñoom ñu daje mille ci yéefér yi amuñu droit daw xam nga loolu moom mbir la moo xam ne loolu la mooy mooy xam nga ne loolu moom alhamdulillah inna al islaama diinu uh, la moo tax suñu boroom nag di alléger loolu ne alaana alaana léegi ankum buur yàlla daal dina leen wàññil nag daal di leen alléger daal di leen woyofal mbir wa alimata xam na an na fiikum dafa kene nag mbir mi moom mbir mi mooy dina am nag mooy di ngeen am genre faiblesse ngir jàmmaarloog vingt personnes jàmmaarloog deux cent personnes waaye cent personnes jàmmaarloog mille loolu moom ak ak ak faiblesse mën na cee tukkee tax buur yàlla xam na loolu ci yéen kon nag moom mu allégé leen fa in yakum minkum mi'atun sabira léegi nag moom nan la leen ko allégeel mooy bu dee ne am ngeen fukk ñu ngeen xam ne saa ay ay ay xarekat yoo xam ne ay jullit lañu saabira yu muñ ngir yàlla ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooñu yaglibu dinañu mën a noot mie tey ni ñaar nooy deux nga gis allègement bi ni mu réyee mooy foo xam ne dañ la na woon yow cent boo jàkkaarloog mille amu ngeen droit daw léegi nag mu ne nag déedéet léegi allégeel naa la yombalal naa leen mbir mi léegi cent mooy jàmmarloog cent wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn na leen leer na bu ngeen amee tamit alf mooy bu ngeen amee mil yoo xam ne ay muñkat lañ ngir yàlla subhaanahu wa taala yaghlibu dinañu gañe alfayni ñaari ñaari mil muy deux mille ci yéefér yi loolu nag du amee nag ndax yéen da ngeen a nekk rek ay ay stratège de guerre yu mag waaye ay jàmbaar yu mag déedéet bi idnillah loolu nag ci ndigalul yàllaa ku ndogalam ak mbaaxam rekk la mën a nekk ak sentance bu mu jël ne yéenay rëq ndigg yéefér yooyu ak bu ngeen nen dañoo doubler seen nombre gis nañ ghazwatu Badrin moom looloo amoon mooy bu njëkk bi ndax ñoo xam ne trois cents poussière lañ bi dajeeg ñoo xam ne mille lu jege mille wala ñu daal di koy topp da ngay gis ne gaa yi moom dañoo tripler seen li nga xam ne mooy nombre gaa yi waaye nag ginnaaw loolu suñu borom daal di leen di alléger mbir mi ne leen léegi nag ko bu ngeen amee cent ñoom mën nañoo jàmmaarloog deux cent yéefér bu ngeen amee mille mën nañoo jàmmaarloog deux mille yéefér te ñooy leen di gagner waaye bi idnillaahi dafa fekk buur yàlla nekk li mu xam ne moom la dogal lool mooy ndigalam de lool la kontaan te lool la gërëm fekk moo mooy loo xamante ne nii nam nammam bu jiitu boo xam ne moom la waxoon ne yéenay gañe wallaahu te na ngeen xam ne maa la allaahu buur yàlla maa saabiriin mu ngi ànd ak ñi nga xamante ne nii ñooy way way way way muñkat yi mu ne maa kaana li nabiyyin an yakuuna lahu asraa hattaa yudxina fil ard turiiduuna arada ad-dunyaa wallaahu yuriidu al-aaxira wallaahu aziizun hakiim fii nag muy ñëwal ci li nga xamante ne mooy masalatul usaara ni masala prisonniers yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon te yaatal ko walillaahi alhamdu wal minna te aaya bii bañ ci tollee daal di noon nañ koy tudd mu ne la ma kaana li nabiyin warul ci benn yonent alayhi salaam an yakuuna lahu asra muy am li nga xam ne di jàpp ay prisonnier xattaa ba kera yusxina muy rey rey gu bari fil ard ci kaw suuf turiiduuna mooy rey rey gu jégg dayo ci yéefér yi loolu foog mu am d'abord mu mën a am ay di jàpp ci ñoom ay prisonnier turiiduuna yéen da ngeen nam maarada li nga xam ne mooy poñeetum àddina li nga xam ne mooy gargaru àddina ak am poñeetam ak mattam wallaahu te buur yàlla nag moom yuriidul aaxira moom li mu bëgg mooy yawmal qiyaam kër gu mujj ga moom moo ko soxal moom la namm wallaahu te buur yàlla azizun mooy ki not ci nguuram xakiimun mooy ki xariñaate yii yépp duñ ci taxaw ndax gisoon nañ ko ba nga xam ne ci lañ ci tolloon lawlaa kitaabun min sabaq lawlaa kitaabu mburul woon de benn yoo xam ne àtte dogal boo xamante ne nii minallaahi loolu waxoon nañ la booba jamono yooyu juróomi wax yi nga xam ne ñoo am ci lawlaa kitaabum minallaahi sabaq looloo tax duñ ci dellu woon duñ ci delluwaat dañ ciy wax benn rek lawlaa kitaabun budul woon dogal boo xam ne yàlla bindu na ko te lawhal mahfuz sabaqa minallaahi bàyyeekoo fa yàlla sabaqa jiitu woon na lamassakum këneem na lan du mbugal ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu badrin waaye loolu benn wax la amoon na yeneen wax boo ci bëggee lu leer dellul ca gannaaw ci masalatul usaara dinga fa fekk loolu inchaa allahu taala mu ne lamassakum burul woon ne loolu jiitu yàlla dogaloon ko lamassakum waat naa ne kon donon kononte kon dina leen laal fii ma axastum ci li ngeen jël ci prisonniers yi comme rason adabun mbugal azimun gu màgg-màgg kon nag léegi buur yàlla ginnaaw bi mu loolu loolu gisoon nañ mooy mooy mooy masalatul saara bi seydina Umar ibn al ñoom bañ ko laajee abee mu ne nañ leen rey seydina Siddiq radiyallahu taala anhu na ñii ñooy suñuy mbokk lañ mooy mbokk deret nañ leen laaj li nga xam ne mooy rançon te amaana ñoom sax ñoom buur yàlla dina leen gindi ñu daal di tuub léegi nag loolu noonu la suñu boroom di wax foofu ginnaaw gi mu ngeen ko woon a jël waaye nag ginnaaw gi li nga xam ne moom la sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaahu waxoon comme abi loolu moo mujj nekk li nga xam ne moom la xeet wi di àtte buy daw ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax suñu boroom nag ne fa kuluu mimmaa ganimtum xalaalan tayyiban wattaqullaha inna allaha gafuurur rahiim mu ne fa kulu lekk leen léegi mimma ghanimtum ci li nga xamante ne màng ngeen ko jële ko ci butin de guerre ci xare ak kéeféer yi xalaalan mu nekk loo xam ne lu lew la tayyiban te teey lew na leen domm te teey wattaqullaha te na ngeen ragal yàlla inna ndax buur yàlla kat ghafuurun ragal leen yàlla te ngeen xam ne buur yàlla ghafuurun aju jéggalaakoon la rahimun aji la mu ne yaa ayyuha nnabiyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lami llahu fi quluubikum xayran yu'tikum xayran mimma uxida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim léegi ba léegi ci masalatul usaara moom la aaya bi it di terete ba léegi mu ne yaa ayyuha nnabi ee yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam qul liman fii aydikum waxal ñi nga xam ne ñoo nekk ci seeni loxo minal asra ci prisonnier de guerre yi ngeen jële badrin in ya'lamillahu fi qulubikum xayra bu buur yàlla de bu buur yàlla xamee ne yéen ci seen xol ak yiiwa ngi ci nangul lislaam dugg nangul yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëg leen ne li ngeen fi joxe rançon comme ñii mu ngi wax kom ku mel ni sayyidina abbas ibni abdil muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nga xam ne keroog bi ñu koy laaj gisoon nañ ne mooy ëpp lu mu joxe rançon ndax kat dafa moom moom non seulement dafa fayal Aqil waaye tamit dafa dafa dafa fayal ki nga xam ne Nawfal ibn Harith ibn Abdul Muttalib ñaari doomi ay frère am da a fayal ñoom it fay li gën a li nga xam ne mooy rançon bi ginnaaw bi ñu leen jàppee ci prisonnier de guerre Badri yi suñu boroom nag subhaanahu wa taala bi wax ak yéeféer yooyu ne ñooñu nga xam ne ñooñ lañ jàppoon ñu doon joxe ay rançon ne leen ne lii ngeen joxe bu mu leen metti ndax kat bu buur yàlla xamee ci seen xol yiiw yuutikum xam ne ne bu ngeen duggee ci lislaam dina leen jox xayran lu gën ma uxida minkum ci rançon bii ñu jël ci yéen wa yaghfir lakum ñu daal leen jéggal seeni bàkkaar te wallaahu te wallaahu te buur aji jéggalaa koon la raxiimun aji yërëmaa koon la moo tax it gisoon nañu seydina al abbaas ibni abdilmutalib radiyallahu taala anhu wa ardaah loolu mu joxe woon doonu ko woon fàtte ba moo tax comme ni ñu ko gise woon ci xadiis yooyu nga xam ne gisoon nañ ko ba alal ju bari muy muy ki toogaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bahrain daldi woon joxoon indi woon yonent bi alayhi salaatu salaam jox ko alal ju baree baree bari yónnee ko ko Seydina al Abbaas ibn Abdil Muttalib daldi yëg ne yonent bi salaatu wassalaam alal ju bari dikkal nañ ko mu nekkoon xadiisu Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nekk ci saxiixu imaamul Buxaari Muslim ibn al alqushayriyu naysaabuuriyu rahmatullahi ala aljamii garoog ba nga xam ne ci la yëg mbir mi dafa ñëw daal di indi kaalaam jël yéeréem daal di jël ci alal ji def ci ba mu diis mu koy yëkkati manu koo yëkkati ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu waay yow yi digalal dama lay ñaan nga digal sa saxaaba yi taxaw dañ ma ko yenul yóbbul ma sama kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet ma ko def mu ne ko waaye yow comme que nanguwoo digal ñi nga xam ne ñooy sa saxaaba yi ñu yenul ma sama alal ji nga xam ne man al abbas attanu ma ko léegi yow moom yenul ma ko yow yonent bi alayhi salaatu salaam yenul ma saakub xaalis bi laa bëgg nga def yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko duma ko yenu de moom nag léegi nag lan la def mu daal di jël mbir mi daal di ciy wàññi wàññi waat ci ba nga xam ne ci la koy attan nag mu yëkkati ko teg ko ci mbagg yi diggante mbagg meeg bopp bi nag daal di jëm nag di yoonam yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool ba ni mu jàdde te muy dem mu ngi naan hada ma waa lii de moom mooy li nga xam ne mooy mooy li ma sama boroom waxoon ne mimma ukhidha minkum dina leen jox xayran yu'tikum mimma ukhidha minkum dina leen jox lu gën li nga xam ne moom lañ jëloon ci man ndax dafa ñëwoon sax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ma ci alal ji ndax faadaytu nafsi wa faadaytu aqila jox ma ci alal ji ndax kan man man maa libéré man maa jënd sama bopp racheté sama liberté ba pare racheté liberté sayyidina Aqil ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu ko joxee ba muy dem mu ngi naan lii mooy li ma buur yàlla dikk fii ne moom moom bu ñu kiiwee dinañu jox lu gën lii de moo gën fopp li ma la jënde woon te moo ëpp li nga xam ne moom laa joxe woon pour racheter sama liberté na al Abbas waaye tamit di dem naan a te nag maa ngi xaar li nga xamante ne mooy yërmande jéggalug yàlla yawmal qiyaam ndax dane non seulement in ya'lamillah buur yàlla xamee fii qulubikum ci seen xol yi xayran yuutikum dina leen jox xayran lu gën mimma ukhidha minkum lu gën ci li nga xam lu gën li ñu jële ci yéen comme bu ngeen fal ngir ngeen joxe ngir racheter seen liberté waaye wa yaghfir lakum mu daal di leen jéggal seeni bàkkaar wallahu te buur yàlla ghafuurun aji jéggalaakoon la rahiimun aji yërëmaakoon la mu ne nag loolu mooy ñi nga xamante ne nii buur yàlla ci prisonniers yi xam ne ne yiiwa ngi ci ñoom te dinañu nangu l'islam waaye nag képp nag koo xamante ne nii loolu newul ci moom mu ne wa in yuridu xiyaanataka faqad xaanu llaha min qabl fa amkana minhum fa amkana minhum wallahu alimun hakim mu ne nag gis nga nag wa in yuridu xiyaanatak bu dee ne nag dañoo bëgg laa trahir xiyaanataka loolu lañ bëgg ñoom prisonniers yii nga gis waay tax gis nañ ñoo xam ne ñoom dañu doon ñaan naan nañ leen di ñaan naan amuñu dara ñu daal leen libérer ñu dem bind ay wax ay veer comme ni ñu ko gise woon ci prisonniers yi wax veer yu rafet ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoo xam ne bàyyi ba mu demee nekk ak Quraysh ñu mujj denk koo xamante ne ni delluwaat di saaga yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu naan déet ñu naan Uhud ñëw mu daal di dem naan day xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni jàppaat ko prisonnier mu naan waaye waay waay jéggalati ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne duma bàyyi ngay ngay raay sa sa kii waaw di raay sa sa kii bi sa lex yi dem naan naan sa naan affaire yi léegi man damaa nax Muhammad ñaari yoon sallallahu alayhi wa sallam fa arada fa amara fa duriba unuqo mu daal di digle ñu daal di fëgg jaasi ci doq gi daal di koy rey moo tax suñu boroom nag ne gis nga nag prisonniers yi Badr yi wa in yuridu bu dee nag moom bëgguñu yiw loo xamante ne boo dugg ci lislaam moo tax wa in yuridu bu dee dañoo nam nu xiyaanataka trahir la yow sallallahu alayhi wa faqad xaanu llaha waaye yëgal ne ñoom dëgg-dëgg woroon nañu yàlla min qablu li jiitu lii makka war ko ba ñëw moo tax ñu ñëw fii xéewal yi leen suñu borom defaloon yépp te ñu tuddoon ko ci jataay bii weesu ñu daal di koy baddalu ni'matallahi kufra ñu daal di soppali li nga xam ne mooy xéewalu yàlla googu ak kéefër ñuy wax ñu naan déet ñu expulsé yonentam bi mu leen yónnee ñu naan déet ñu fekk ko fam nekk ne dañuy xeex ak moom suñu borom ne nag kon nag ñoom moom faqad xaanullah ñoom bu la moom buñ la naree war nañu xam ne de toute façon seen manin la woon dex jotoon nañ ko fee def trahiroon nañu yàlla min qablu ci lu jiitu fa amkana minhum buur yàlla ne leen nuus daal di leen jàpp ne leen nuus téye leen téye boo xamante ne nii ba toroxal leen fii nga xam ne mooy Badr wallaahu te buur yàlla nag alimun aji xamaakoon la xakimun mooy ki nga xam ne mooy ki xereñ mu ne inna alladina aamanu wa haajaru wa jaahaduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah walladina aawaw wa nasaruu ulaa'ika ba'duhum awliyaa'u ba'd walladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shay'in hattaa yuhaajiruu wa in istansaruukum fi ddiini facalaykum nnasru illaa calaa qawmin baynakum wa baynahum miisaaq wallaahu bimaa tacmaluuna basiir mu ne inna alladiina aamanuu dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne ñoo gëm wa haajaruu seen ba bare ñu gëm daal di jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima daal di gàddaay wa jaahadoo ñu naan det ñu jóge seen kër nekk ay doxaleen madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñu naan déet xare am nga woo leen ñu daal di génn wa jaahadoo ñu yulli seen dayot soo seen dayot coono daal di xare fii bi amwaalihim ak seen alal dépenser seen alal ci yoonu yàlla wa anfusihim joxe seen bakkan fii ba nga xam ne ñenn ñi dee nañ waaye ñeneen ñi jotuñoo dee fii sabilillahi ci yoonu yàlla walladina aawaw ñii ñooy muhaajiruuna yi lay tagg ak waa lansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum di sahaabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala ardaahum wa anna bihim kon ginnaaw bi mu tuddee ñi nga xam ne ñooy muhaajiruuna yi nga xam ne dañu jóge Makka daal li ñëw jihaad loolu nekk ay tumoor ay doxandéem seen fële nga xam ne mooy Yasrib ñu naan déet yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woote xare ñu daal di ñëw joxe seen alal joxe seen bakkan ci yoonu yàlla mu ne waaye ñooñu gaa gis nga ñooñu ñoom rek mu ne walladiina aawaw ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fat ñoo leen fat daal di leen ubbil seen xol yi ginnaaw bi ñu laata ñu leen di ubbil li nga xamante ne mooy seen kër yi wa nasaroo te ñu dimbali leen dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñooñu ñooy ahlul madina madinati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di wal ansaar mu ne gis nga ñaari kuréel yi yépp ulaa'ika joxoñ leen joxoñ bu sore ndax daraja yu kawe ya ñu occupé ñoom ñépp ba'duhum ñële ci ñoom awliya u ba'din ñooy allié ñeneen ñi walladina amanu kantaan ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla walam yuhaajiru waaye gàddaayuñ daal di des makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima maa lakum min walaayatihim min shay'in hatta yuhaajiru ñooñu ñoom du force ci yéen ngeen leen di dimbali non du force ci yéen ngeen leen di dimbali xam ne ci hatta yu haajiru fekk ñu jóge Makka ci yéefér ya daal di ñëw fii ci jullit ñi bu boobaa nag moom ngeen dim dimbali leen day nekk farata waaye fekk ñu ngi fee mooy duñ leen def nag ah mooy ne loolu nag moom ngeen dimbali leen du nekk loo xam ne day gàllu seen kaw ndax loolu du ngeen ko man waaye wa in istansarukum fi diini fa alaykum an-nasr waaye nag lañuy ñàkk gàddaay yépp ngeen xam ne mbir mi du farata ci yéen waaye nag wa in wa in istansarukum buñ sàkkoo nag ci yéen nag ngeen dimbali leen ñoom ñi nga xam ne jotu noon gàddaay ngeen dimbali leen ci kaw yéeféer yi ñooñu nag fa diini ci diine fa alaykumun nasr war na ci yéen nag ngeen daal di leen dimbali ci yéeféer yi leen di noot di leen sonal bu boobaa ndax julit mooy mbokk jullit jullit mbokkam mooy jullit ngoog nag bu leen ñaa santee nag nga dimbali ko boo ko mënee nanga ko dimbali illaa ba mu des nag ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq ba mu des nag ñi ñu naan leen kaay leen dimbali ñu ci seen ci kaw ñooñu ñooñu yéen da ngeen a am ak yéen ñi gàddaay te nekk fii Yasrib da ngeen a am ak ñoom accord bu dee lool nag ah boobu moom du ngeen dimbali ñooñ di xeex di leen jàppale di xeex ñooñu seen kaw ndax accord yi ñoo leen liyee de wallaahu te buur yàlla bi ma ta'maluuna ci li ngeen di jëf basirun di gis la ku ko gis la de mu ne walladina kafaru loolu mooy li nga xamante ne nii moo dox diggante jullit ñi radiyallahu taala anhum si li nga xam ne mooy alliance buy dox ci seen diggante ñoom ñi nga xamante ne nii moo xam ñoom gàddaay nañu wala moo xam gàddaayuñ waaye nag léegi nag mu ñëw nag di wax ci yéeféer yi loolu nag mooy ne jullit ñi fépp ci àddina bi noonu la que ça soit la que ça soit brésilien la que ça soit australien la que ça soit sud-africain la que ça soit écossais la que ça soit nippon la que ça soit Bangladesh la loolu yépp noonu ay mbokk la ñoo xam ne ku nekk na boo manee dimbali sa morom te de surtout bu la ko laajee da koo war a dimbali ndax yooyu insha allahu taala ngir ba ñu duggal moo tax mu moo tax duñu dugg ci yooyu nga xamante ne mooy àq yi nga xamante ne moom lay su yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dina jullit bu ne daal di nga koy amal sa mbokk jullit bu la woowee nga daal di koy wuyu bu daal di tisoolee ne alhamdulillah nga ne ko yarhamukallah waaye tamit bu la sàpp koo ndimbal nga daal di koy dimbali bu la nuyoo nga daal di koy fay bu feebaree nga daal di koy seeti waaye nag bu génnee àddina ngeen daal koy waajal daal di topp li nga xamante ni nga topp ci li nga xam ne mooy néewam bu dee ne man nga ko kon nag mu ne loolu mooy ci côté jullit ñi mu ñuy wax ci côté yéeféer yi mu ne walladina kafaru kanta gaa yi xam ne ñoo weddi ñoom ba'duhum lenn li ci ñoom awliyaa ba'din ñooy allié wu ñu ci des illaa tafaalu gis nga yii nag ay point la yoo xam ne du le yu leer la alhamdulillahi jotoon nañ ko gis ci qadiyatul walaa'i wal baraa ci loolu ci ghazwatu badrin bi gis nañ ko comme bi ñuy wax ci côté euh, abu aziz ibn umayr di Abu Aziz di do di frère Mus'ab ibn Umayr ni nga xam ne noonu na Sayyiduna Mus'ab ibn Umayr doxale woon ak moom jamono yooyu waxoon nañu ci qadiyatu ti mas'alatul walaa'i wal baraa di li nga xam ne mooy alliance bi war a dox ci jullit ñi ak couleur bu ñu mën a yor ak xeet bu ñu mën a am ak lu ñu mën a occuper ci wàllu société bi moo xam kii président la kee SDF la di mbokkoo gi nga xam ne moo war a dox seen diggante waaye albara ñu deñ noonu deñ ba set wecc ci ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi loolu gisoon nañu ko di woon nañ ci yaatal walillahi alhamdu wal minna suñu boroom nag subhaanahu wa ta'ala loolu noonu la daal di wax fii daal di koy indiwaat wax ko noo tax mu ne na comme jullit ñi mu wax ne ñooñu ba'dhum awliya'u ba'd même ñi datu la gàddaay ci ñoom ñooñu it seeni awul seeni mbokk lañ nañ leen dimbali bu ñu ko manee buñ sàkkoo ndimbal ñoom sauf bu dee ne ci kaw ñoo xam ne nag dangeen am ak ñoom ay accord léegi nag mu ne yéefér yi ñoom it lenn li ci ñoom ñooy alliance ñooy allié ñenn ñi ci des suñu boroom nag ne illaa tafaalu takun fitnatum fil ardi wa fasadun kabir gis nga nag règle bii ma teg gis nga yéen bu ngeen ko respecté wul yéen jullit ñi jàpp xam ne seeni mbokk mooy ñi ngeen xam ne ñoom ngeen bokkal yaa subhaanallah àddina bi de boo ko xoolee da gis gaa yoo xam ne moom dañ koy ndamoo sax ay jullit lañ waaye nga gis ñu naan ñoom moom yéeféer yi lañ gën a ndamoon ñoom lañ gën a bokkal ñoom daal ñoom la ñuy gisee ñoom ñoo bokk daal vraiment daal ndom ñoo bokk ay ay baat daal ab teen bu ñuy roote daal ñoo bokk goj waa tax looloo tax ndax teen ba ñuy roote mooy teen boo xam ne du teen ba leen lislaam digal ñu roote ñoom ñu dem ci teenu yéeféer yi di fa roote c'est normal ñoom ñi nga xam ne ñoo bokkub kenn ñoom la seeni goj di laale looloo tax gaa yi nag noonu la da ngay gis fii gaa yi ñoom virus bu ñu touché ay yéefér ab musiba dal leen moo leen di gën a touché fopp bu dee ne musiba même musiba bi dafa dal ay jullit bu dee ay jullit la dal sax tem nga dégg leen ñu naan très bien c'est bien fait pour eux ñii dafa yéex a dal ci ñoom waay waaye gis nga nga xam ne sans sans jullit la ñu rey moo xam Afghanistan wala Iran moo xam Sénégal moo xam France moo xam bu dee ay jullit la ñoom moom mbir mi resu moom moom mbir mi laalu leen du ñu ko yëgal seen yaram wala dañ koy gis rek waaye nag bu dee ay yéeféer lañu ñu rey nag nga gis ñu nekk ci benn tristesse boo xam ne nekk ci benn gêne boo xamante ne nii mel ni ñoom seen chair la ñu laal yaa subhaanallah ndax loolu qadiyatul walaa'i wal baraa'i moo dee ñoom xamuñu ko sax xamuñu ko te jëfewuñu ko te xamuñu fu mu féete loolu nag mooy li nga xam ne mooy mooy dëgg dëgg dëgg bokk na ci problème yi gën a yi nga xam ne moo gaaral jullit ñi ci suñu xarn bi walillahi alhamdu suñu borom de moom yàlla na ñun daal di génn li nga xamante ne mooy riir googu noonu moo tax mu ne illaa tafalo gis nga nag alliance yi ma wax ngeen doxal na ko seen diggante gis nga bu ngeen ko deful bu ngeen ko deful ngeen di ngeen am alliance ak seen mbokki jullit te dogoo ak ñi nga xam ne ay yéeféer lañu loolu nag leeraloon nañ ko wax nañ ne nag dogoo ak ay yéefar tekkiwul ne rek léegi sama noon la fu ma romb di ko xeex di ko saagaaka di ko piétiner déedéet gën gisoon nañu laa yanhaakumullahu anil ladina lam yuqaatiluukum fid diin wa lam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin li nga xam ne noonu alhamdulilah moom la ngeen di ñàkk a nekk ay mbokk yépp loolu tekkiwul ne nag da ngeen xam ne nag doomu aadama la te borom bi subhaanahu wa mbindeefam la même bu dee mooy akfarul kaafiriin mooy yéefér bi gën a mag àq yi nga xamante ne moo am sa digganteeg yow nanga ko ko jox ba mu ba mu mat sëkk ndax àqu nekk nekk mbo bu dee ne yow sa jiiraan la mooy sa voisin la moo xam ci oto wala ngeen dugg wala fu ngeen ne wala ci train wala ci transport wala kër àq bi nga xam ne moo war ci moom nanga ko ko jox bul sàcc ay mbiram di jël ay mbiram ci maa tey ba pare naan ndax moom gëmul dara lu ma neex jël ci moom suñu borom ne déedéet laa yanhaakumullah neen wóor yàlla terewu leen ngeen am ay relation yoo xam ne mooy mooy yu normaux relation yu normal entre nit ak nit alladina ñi nga xam ne terewul yàlla terewu leen ñi nga xam ne xeexuñ leen non ñoom xeexuñ leen génnewuñ leen seen dëkk yi ñooñu noonu nga xam ne léeg-léeg sax yéen dullit ñi seen yenn cause yi ñoom ñoo leen ciy jàppale waaye kook nan nga ko mën a jàppee yéeféer bi nga xam ne da lay xeex loolu logiqueul suñu boroom ne man waxuma ñooñu de ñooñu noonu am leen ak ñoom ay relation yu normal entre nit ak nit voilà waaye loolu mooy ne tamit lu jara bàyyi xel la ndax moo tax gaa yi xamul nag dañuy ñëw rek yéeféer la nga gis ne benn àq duñu leen ko jox buñ leen rombee sax mel ni ñuy romb ay xaj duñ leen faale xeeb gaa yépp te loolu nag moom moom yaa ngi commencé nag dugg nag ci teeni alkande te yógoo ko kon nag mu ne kon illaa tafalo gis nga bu ngeen deful lii alliance seen diggante yéen jullit ñi te daal di dogoo gi yéeféer yi takun day nekk seen jëf jëf fitna fitna ju mag nag lay créer ñàkk koo jëf seen ardi ci kaw suuf si wa fasaadun ak yàqute kabirun gu rëy rëy allahu akbar ñun de xam nañ ci dara xoolal ni nga xamante ne nii moom zaharal fasaadu fil barri wal bahr ni nga xamante ne nii noonu la la yàqute daal di feeñe ci suuf si ak géej gi environnement bi piéti nañu noo ko li nga xam ne nit ñi amatuñ gëdd lu dul li ñu doon ak pays ba ñu bokk lan la ñuy représenter waaye le fait que ñoom ñuy nit rek loolu ñoom kenn faalewu leen xoolal yàq gi multinationales yi ak ñépp nga xamante ne nii moom mbir mi daal moom ci biir géej la rek mel ni ay jën yoo xam ne ku man sa moroom lekk la nga xam ne loolu noonu moo tax suñu boroom ne gis nga bu ngeen deful lii takun day nekk fitnatun fitna gu rëy fil ardi ci kaw suuf wa fasaadu nag yàqute kabiirun gu rëy rëy mu ne walladina amanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillah walladiina aawaw wa nasaruu ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun kariim mu ne walladiina aamanuu gaa yi nga xamante ne nii ñoo gëm yàlla subhaanahu wa ta'aala wa haajaruu ñu jóge seen kër ya daldi gàddaay jóge Makkatal mukarrama zaadaha Allahu tashriifan wa takriiman wajaahaduuñu kër yi daldi xare ci fi sabilillahi ci toolu ci toolu yàlla muy muhaajiruuna yi walladiina aawaw wa nasaru ak ñi nga xam ne ñoo fat ñoo ñu jóge seen dëkk yëre daldi leen dimbali muy waalan saar ulaa'ika mu ne gis nga gaay yii humul muuminuuna gaay yii ñoom ñii ñaari kuréel yii ñoom ñooy way ngëm yàlla yàlla dëgg dëgg dëgg lahum ñeel na leen maghfiratun li nga xam ne mooy njéggal wa rizqun ak li nga xam ne mooy xéewal wërsëg karimun ngu tedd waaye tamit walladina amanu loolu day dox ba léegi ñi nga xam ne ñoo gën yàlla te dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa haajaru ñu def seen kem kàttan di gàddaay yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam tere ndax kon li mu waxoon almuminu man hajara ma naha allahu anhu kama huwa fi lbuxaariyi rahmatullahi alayhi mu ne almuminu ki nga xam ne mooy ki gëm mooy ki nga xam ne dafa gàddaay li nga al kooku al muhaajir boog ki nga xam ne mooy gàddaay mooy ki nga xamante ne moo gàddaay lii suñu boroom subhaanahu wa taala tere kon walladina amanu ñi gëm yàlla te dëggal yeneen bi alayhi salaatu wassalaam wa haajaru ñu daal di gàddaay yu ñaaw yi gàddaay bërëb yu ñaaw yi gërëb yi nga xam ne moom la suñu boroom tere ak jëf yu ñu tere wajaahadu ñuy kër këri fii sabilillahi di def seen effort bul mu yulli seen doyog coono di nekk ci li leen suñu boroom subhaanahu wa taala digal daal di xeex ak seen bakkan daal xeex ak seeni seeni seeni seeni seeni mois xeex ak seen égo seen bopp ak seen yooyu yépp ñu fexe xeex gàllankoor yooyu seen bakkan iblis ak yooyu yépp mu ne gaa yooyu walladina aawaw ak ñi nga xamante ni foo leen fekk dañuy dimbali way ñàkk ñi di leen fat ñu way ñàkk ñi nga xam ne dañoo nekk ci aajo di yor mbiru jaam yi di dox ci li nga xamante ne mooy luy yëwanal nekkinu jaam yi ci kaw suuf jaamu yàlla yi wa nasaru ñu leen di dimbali ci seen projet yi nga xam ne projet bu ñu teg ngir l'islam mu teew dem ñoom yàkkamti nañ xam ko ba daal di koy def te kat kenn du yëg ne ñoom la mu ne waaye gis nga gaa yooyu ulaayika gaa yooyu humul mu'minuuna ñooy way gëm yàlla yi haqqan dëgg dëgg dëgg lahum ñeel na leen maghfiratun ak njéggal wa rizqun ak xéewal wërsëg kariimun koo xamante ne niir bu tedd la mu ne walladina aamanu min ba'du wa haajaru wa jaahadu ma'akum fa ulaa'ika minkum wa ulul arhaami ba'duhum awlaa bi ba'din fi kitaabillah inna allaha bi kulli shay'in aliim mu ne walladina aamanu min ba'du wa haajaru gaa yi nga xamante ne nii ñoom nag ñoom ñoo gëm yàlla ginnaaw bi ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm yàlla njëkk gàddaay ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo gàddaay après wa haajaru ñu gàddaay gëm yàlla wa haajaru wa jaahadu ñu jihaad maakum ànd ak yéen jullit ñi fa ulaa'ika minkum ñii yëg leen ne xam leen ne ñooñu yéen ak ñi ci yéen lañ bokk wa ulul arxaami ba'duhum awlaa bi ba'd waaye nag ñi nga xamante ne ñooy ñi bokk mbuumu jurukaay mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ay frère lañu ñoo bokk yaay ak ñooñu moo xam ñooy bokk ay waajur ba'duhum lenn li ci ñoom awliya awlaa bi ba'din ñooñu ñoo gën a yeey ñeneen ñi ci ñeneen ñi mooy ci miraas ndax aaya bi li boroom xam-xam ni di wax te Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu daal di koy wax mu ne jullit ñi bi ñuy door a gàddaay fële Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne boobu waa muhaajiruuna ak waa ansaar dañ doon donnante surto ñoom liñ ko gisa woon ci almuwaaxeet li li nga xam ne mooy fraternisation bi ñu gisoon jamono yooyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di politique bu am solo boobu mu defoon ngir rattaxal daldi boole diggante ñooñu mbokk muhaajiruuna yeeg lansaar yi boobu ñooñu dañ doon doon nante seen biir te même bu dee ne ay doxa kii doxandéem la kii moo ko fat amuñ benn lien de sang waaye dañ doon doon nante waaye nag bi aay bi wàccee ci la loolu dakk loolu daldi jeex kon moo tax suñu boroom ne walladina aamanu wa ulul arxaami bokk ñi nga xam ne ñooy way jege ñaale yi ñi nga xam ne ñoo bokk ay lien de sang ba'duhum lenn li ci ñoom awlaa bi ba'din moo gën a yey ñeneen ñi ci wàllu miiraas ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy miiraasante seen biir léegi nag lële nag amatul kon mooy le fait kii suñu mbokk la rek ñun ñoo bokk noonu même bu dee ne bokkuñ lien de deret moom moo may donn suñu boroom ne loolu c'est révolu ñi nga xam ne daal ñoo bokkul lien de sang ñooñu ñooy donnante loolu nag fii kitaabillaahi mu ngi ci téereb yàlla bi di dogalub yàlla nekk ci lawxul mahfuuz loolu nag moom inna allaha buur yàlla muy loo xam ne mu ngi ci alquraan jii tamit di saxal loolu que ni ñu waram donnante du ay doxandéem waaye mooy ñi nga xam ne ñooy zawul al aqriba zawul qarabaati ñi nga xamante ne ñooy borom ay ay jegeñaale inna allaha bur yàlla bi kulli shay'in ci lépp alimun ku ko peeg la ku ko xam la loolu nag foofu saar boobu yem di suuratul anfaal walillahi alhamdu walminna wallahu ta'ala a'lam kon walillahi alhamdu wal minna loolu mooy li nga xamante ne nii mooy tafsiiru suuratul anfaal ci gàttal ak tënk ci noonu nag ci lañu <coughs> jeexale li nga xamante ne mooy suñu bunt bii di ghazwatu badrin mu dese ñu gis li nga xam ne moom la Seyyidul Xaaji malik aleyhi ridwaanul Maalik daldi wax ci wàllu xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yii nga xamante ne nii euh, jëlal nañu ay euh, euh, ay weer waaye lii mooy Eh, dundug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, loo ci jël rekk mën na laa jëlal ak dund la muy côté xare yi seydil xaaji maalik aleyhi ridwaanul maalik moom lay tudd ci alfaslu thaalithu achar ci treizième buntu bi buntu fukk ak ñett ci xilaasu dahabi fi siirati xayril arabi sallallahu alayhi wa mu ñuy nettali muy bunt bim def na fii zikri maghazihi mooy ci tudd li nga xam ne mooy xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak li ci topp wa adadi xujajihi wa umar yi waaye ñun yooyu côté boobu intéressé guñ ñu pour du moom la ñuy traité nii ñun fi ñuy ci soxla ci bunt bi mooy fi zikri maghazihi sallallahu alayhi wa ci tudd gi nga xam ne moom lay tudd xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne walin nabi adina albaari bi nasbiraha taduq haamata dil inkaari wa shahami wa awwalan aayatul hajji allati nazalat min ba'di wa'din difaa'in min ilaahihimi wa ba'du yaa ayyuhaa jaa'at mukarraratan minal kitaabil aziizil muhkam irtasimi summa btadaa billadi min xawfihi talabuu itfaahu zaa'idiina nnaara biddarami yaa rubba yawmin tawaasaw lilkifaaxi bihi biljiddi law yanfuxuuna alyawma fii faxami lihamzatin caqada almuxtaaru alwiyaatan cubaydatin summa sacdin dayqama albuhami fi ra'si zaayin wa qaala al-ba'du zaaka jaraa fi al-'aami taabi'i al-'ulaayaa la xulfihimi wika maghaazihi yahdi mubridan kabidan 'alaa khilaafin ataanaa min dhawil qadami abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihim kon sayyidul xaaji Maalik alayhi ridwaanul Maalik mu ñuy tuddal kon ci bunt boobu di juróom ñaar juróom ñetteelu bunt bi ci tudd li nga xam ne mooy xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne walinnabii adina albaari bi nasbiraha taduquha mata dil inkaari washahami mu ne walinnabii adina albaari mooy albaari mi nga xam ne mooy aji bind suñu mi nga xam ne moo ñu bind sàkkuñu di borom bi subhaanahu wa taala adina moo jox ndigal linnabiyin yonentam bi sallallahu alayhi wa bi nasbi raxaa ngir taxawal li nga xam ne mooy gënnu xare raxaa dañ ci doon dëbbe ci arab yi mooy foo xam ne dañ ciy dëbbe ay xeer yu dëgër yu ngand lañ doon dëbbe loolu nag dañ koy wax ci ra comme xeex dañ koy woowe loolu bi nasbi raxaa mu daal di taxawal raayaw xeex xeeru xeer woom nga xam ne mooy comme moulin ni muy mokkale liñ ci gerte giñ ciy def lu mel noonu mooy loolu waxin la pour wax ne ngir mu taxawal commencé jox ko ndigal ci mu xare ta duq ci xeer woowu nga xam ne moom lañ doon mokkale arab yi moom lañ doon mokkale liñ doon dëgg te duq moom lay toje di ko écraser hamata bopp dil inkaari boroom way weddi yi wa shahami ak rëy rëy lu di waa waa waa léegi nag nan la ko defe buur yàlla nan la joxe ndigal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu par étape la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon mooy par étape la moo tax mu ne wa awalan aayatul hajj allati nazalat min ba'di min allati nazalat min ba'di wa'din difaa'in min ilaahihim mu ne nag fi mu njëkke mooy aayatal xaj ji mooy aaya bi nga xam ne moo nekk ci suuratul xaj ji mooy moom moo njëkk a wàcc di joxe ndigal ci wàllu xare muy bi alxuraan di wax te ñu gisoon ko udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir aaya yooyu ba fam jeexe mooy jox nañu ndigal ñi nga xam ne ñu ngi leen di xeex këni ñoom dañ leen a tooñ buur yàlla dina leen di ci dimbali leen ku ko man la mu ne boobu lool moo jëkk wa awalan aayatul hajj allati nazalat waaye kañ la aaya boobu wàcc mu ne min ba'di wa'din difa'in min ilahihimi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la suñu boroom daal di leen dig ne dina leen protéger ne leen dina leen protéger aaya avant udina lilladina yuqaatalu suñu boroom dane ci suuratul xajj ba léegi inna allaha yudaafi'u anil ladina aamanu inna allaha laa yuhibbu xawaanin kafuur mu ne inna allaha buur yàlla dëgg-dëgg buur yàlla yudaafi'u dina protéger dina aar anil ladina aamanu ñi nga xam ne ñoo ko gëm inna allaha buur yàlla laa yuhibbu bëggul kulla xawaanin képp koo xam ne trahir la kafuurun aji weddikat la mooy ne dina leen fegal seeni noon mooy min ba'di wa'din ginnaaw bi mu leen diggee ne dina leen difa'an que dina leen défendre waaye dig googu ci kum jóge mu ngi jóge ci yàlla mi nga xam ne euh, kooku moo jara kooku mooy ki nga xam ne laa yuxluful mi'ad du daal di trahir li nga xam ne moom la diggee ñu ne ko la Sayyidil Haaji Maalik radiyallahu ta'ala anhu lool rekk a wàcc mu ne wa baadu yaa ayyuha ayyuha jaat mukarraratan min alkitaabi alazizi almuhkami irtasimi mu ne du lool rekk a wàcc de bul fàtte la imaam ibn alqayim ibn alqayim aljawziya waxoon te imaam alxaafiz ibn kas ibn xajar reprendre une partie ci fathul baari mooy ne ci hadiyu mooy ci euh, bon zaadul maad mu ne woon jihaad dafa newoon loo xam ne temps dafa xaraamoon ginnaaw gi ñu digal leen looloo tax mu ne wa awalan moo tax mu ne walin bi adina jox na ndigal mooy permettre nañ leen voilà ginnaaw dañ leen cee jox ginnaaw bi mu xaraamee ñu ne leen nag léegi man ngeen a xare ci udina jox nañ leen ndigal mu ne wa ba'du yaa ginnaaw bi aayatul hajj di aaya bi ñu wax léegi udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu mu ne ginnaaw lool yaa ayyuha aaya yi ñëw naan yaa ayyuha alladina amanu qaatilu alladina yaluunakum min alkuffaari par exemple mu ne yaa ay yu bari ñëw mukarraratan di lu répété wu même sens di soññ ñi ñu waajal seen bopp défendre ñi nga xam ne mooy seen bopp ci yéeféer comme biñ la wax sànk yaa ayyuhal yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla qaatilul ladina yalunakum minal kuffar mu nekk taw ba yéen mooy dernière page bi ci kaw mooy yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla qaatilu xeex leen alladina yalunakum minal kuffar ñi leen gën a jege ci yéeféer yi xeex leen ak ñoom ak la yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim suñu boroom wàcce tamit di wax ay aaya yaa ayyuhan nabiyyu ee yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaahidil kuffaara xareel ak yéeféer beneen yaa ayyuhan nabiyyu harridil mu'miniina alal qitaal gis nañ ko léegi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam soññal daal di ñaax sa ñi nga xam ne ñooy ñi la gëm way gëm yàlla yi alal qitaal yi ci xare ci toolu yàlla ci xare ngir yàlla loolu tax ak aaya yu mel noonu yu bari na loolu la ne wa ba'du yaa ginnaaw bi aayatul xaj bi di udina permission bi ñëwee wa ba'du yaa ayyuha ay ay yaa ayyuha yu bari jaa daal di ñëw ci alquran mukarraratan di lu minal kitaab bi ci li nga xam ne mooy téereb yàlla bi al aziz bu pedd bi alquran al muhkam bi nga xam ne moo xareñ ñi àtte irtasimi mu ne nag loolu gis nga lii nii ma la wax nii jàppal xam ko jàng ko te di ko fàttale ko téye ko mu ne summa btada billadi min xawfihi talabu itfaahu zaaidiina annaara biddarami ñu ne ko waa Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu bi yooyu yëpp ñëwee di joxe ndigal aka soññ jullit ñi ci ñu xare ak yéeféer yi waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam fan la tàmbalee xare bi mu ne summa ginnaaw gi bi yooyu yëpp ñëwee ibtadaa ci la tàmbalee billadi ci ñi nga xam ne min xawfihi talabu commencé xare ak ñi nga xam ne min xawfihi ci ragal ko moom sallallahu alayhi wa sallam ragal conséquence wooteem gi muy woote talabu looloo tax ñu daal di sàkku di waa Quraysh itfa'u fay leer gi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo taxoon ñu bëggoon ko rey ci wa iz yamkuru bika alladhina kafaru comme niñ ko gise woon suñu moy na mu tàmbalee xarit ñoon zaidina naara bi darami ñoom nag bi nga xam ne ñoo Quraysh ci lañuy torobu itfa'uhu bi ñuy def seen kem kattan di jéem fu ñu xëy seen seconde yëpp ñuy jéem ngir fay leeru yonent ci alayhi salaatu salaam leeru l'islam yooyu yëpp ñu doon jéem mbir mi da doon gën a da doon gën indi l'effet contraire bi soxla woon ndax loolu ñu doon jéem ngir fay l'islam zaidiina naara dañ doon yokku buñ gam-gam woon l'islam comme safara buñ taal ab safara ab taal buñ taal ñoom ñu ngi koy jéem a fay seen effort yi ñuy def ngir fay ko du def lu dul yokku taal bi matt gin koo xam ba muy gën a jëm kanam mooy l'islam ko xeex la bañ loolu moom leer na boo bëggee mu avancer rek xeex ko nga xool loolu daroon waa Quraysh moo tax mu ne ñoom talabu dañoo sàkk waa fa itfa'uhu fay yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais sa an-naar bid-daal liñ doon jëf ngir fay ko mu jur le contraire liñ bëggoon muy gën a takk di gën a nit ñi di ko gën a jàppale di ko gën a gëm di ko gën a bëgg di ko gën a pare ngir joxe seen bakkan ngir moom alayhi salaatu wasalaam mu ne nag gis nga ñooñ mu commencé di waa Quraysh ak ñoo yàgg a def yi fi caay caay ñu ne ko nan lañ ko doon defe mu ne yaa rubba yawmin tawaasaw lil kifaaxi bihi bil jiddi law yanfuxoona al yawma fi fahmi mu ne gis nga yaa rubba ak a bari yawmin ay bés yoo xam ne tawaasaw joxe nañ ay accord daal di dëppoo ñoom waa Quraysh lil kifaaxi bi yi ngir jàmmarloog yonent bi saatu salaam xarek moom jàmmarloog moom daal koy rey ak ak bari plan yu ñu tegoon ngir rey yonent bi alei saatu salaam bari ne jàmmarloog moom du benn du ñaara ah. def ci nag yulli ci seen bil jinni seen dayu coono doonuñ ci woon ci woon bàyyi benn effort lépp lañ doon déployer ngir xeen yonent bi alei saatu salaam mu ne ñoom nag law yan faxuuna al al yawma fii faham gis nga Euh, ñu ñu mel ni ñoom bi ñuy def yooyu nit koo xam ne dafa ñëw bon bëgg a boyaal bëgg jaaru jël ay këriñ këriñ teg leen ci ànd bi bañ fees jëlul almet kos déedéet moom mu sëgg ci këriñ gi noonu de saakub këriñ bi di ëf ñu ne ko waaye looy def ni mu ne damaa bëgg am taal damaa bëgg a jaal xam nga kooku mooy koo xam ne effort yi muy def yépp c'est amul benn njariñ ndax bu ko juriñ bu ko jariñ dara xam nga ne mos këriñ boo ko tiimee di ko ëf moomu neen te defoo ci xalo nga foog ne yow sa gémmiñ googu ngelaw loolu di jóge sa gémmiñ gi moo koy taal waay waay waay waay am tamaj noonu mu ne nag ñii nag waaye aka neexoon ñu def loolu looloo ginoon a sedd ci ñoom dem ëfi woon këriñ goo xamante ne nii gu amul taal amul dara ñu koy ëf ngir mu takk waay waay loolu waay waay mënuñu woon a def loolu moo gënoon a yomb ñuy ñuy teg dil di dajaloo saa su ne ngir xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah léegi nag nan la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam commencé mu ne li hamzatin aqada almuxtaaru alwiyatan ubaydatin thumma sa'din daygham albuhami mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag bi ko suñu boroom joxee ndigal ci xareek waa Quraysh ndax début bi mooy dane qaatilu alladhina yaa ayyuha alladhina amanu qaatilu alla mooy ñi nga xam ne ñoo leen di xeex voilà ñooñu rawoon mooy amuñu woon droit xeex ñi ñeneen ku leen xeexul mooy am nañ droit riposter mooy yiñ gisoon rek étape yooyu gisoon nañ ko leeral léegi nag comme ko Quraysh la léegi nag moo tax mu ne summa btada billadi min xawfihi talabu itfaahu zaidina naara bi darami mu léegi nag ñooñu noonu la commencé nan la commencé ak ñoom mu ñëw nag commencé ñu li ñu wax sariya yi moo tax mu ne li Hamzatin Seydina Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaah moom la njëkk moom la jox aqada al muxtaaru aqada takk na li nga xam ne alwiyatan drapeau mooy drapeau xare daal di koy jox ki nga xamante ne mooy Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib loolu xam nga dañu gisoon nañ ne dafa am wuute ana ban ban ban la yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam njëkk a yónni kan la njëkk a jox drapeau gisoon nañ ne imaam Ibn Ishaq moom ba muy cité Abu Ubayda ibn al-Harith la njëkk a waaye bi mu ko cité ginnaaw bi mu cité bu Seydina Hamza mu ne waaye am na jote naa këne nee nañu ah am na ñu ma jële ci ñoom ci boroom xam-xam yi ñu ne Seydina Hamza lañ njëkk a jox drapeau ba indi ci histoire boobu wax ci li Hamza doon wax ay ci ay vers mu ne bu dee ne lii de dëgg la bu dee ne wax jii nii dëgg la loolu kon mooy li mooy ne boobu mu boobu lañ yonente wale saasam njëkk yónni moom la njëkk a takkal drapeau ndax Seydina Hamza du wax lu dul dëgg mooy ne moom waxu ne Hamza la Seydina Hamza lañ njëkk a jox drapeau mooy da ko conditionné bu dee ne loolu wérul na waaye ku mel ni imaam al-Waaqidi Muusa ibn Uqba Abu Ma'shar ñoo ñëpp gisoon nañ ne ñoom dañu ne euh, kii Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib moom lañ nga xam ne mooy ki ñu njëkk a jox drapeau euh, ci ngir mu daal di dem kari njëggu waa Quraysh moo tax mu ne li Hamzatin ñeel na Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib aqada ci la takke almuxtaar moom la njëkk a takkal ki nga xam ne moom la tànn di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay drapeau drapeau bi moom la ko jëkk a jox ngir mu commencé nag li ko suñu boroom jox ndigal ginnaaw Seydina Hamza mu ne Ubaydatin du Ubaydatin ibn al-Haaris ibn al-Muttalib ibn al-Muttalib moom gisoon nañ ko radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy moom ak Seydina Hamza ñoo kooraa kooroon ak Seydina Ali ak ñoom Utba ak Shayba ak al yaa ngi koy fàttaleku ci xare bi mu ne ginnaaw Ubayda ibn al-Harith thumma Sa'd ginnaaw gi Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu Rasulillah sallallahu wa sallam mooy ki nga xam ne moom la joxoon drapeau ginnaaw gi ginnaaw Seydina Hamza bu dee looloo gën a dëgër mooy euh, Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu gis ni mu doxale mooy ne moom dafa ànd ak ñi ne ñoom Seydina Muusa ba Uqba ñooñu te man nga ne waxu imaam Ibn Ishaq tamit mais bu mu conditionné euh, léegi mu ne kon summa Sa'd ginnaaw gi nag mu jox ko beneen drapeau ñetteelu drapeau Sa'd ibn Abi Waqqas mi nga xam ne moom Dayhamul Buhami mooy gaynde gi nga xam ne kenn du ko noon xamul fan lañ koy fan nga koy jële ndax njàmbaaram amoo foo koy jóge fooy jóge ngir gañe ko kenn xamul nan ngay def ngir gañe ko muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas léegi nag ñu ko waa waa yii nii kañ la commencé yonent ma lay saar saam kañ la commencé di joxe drapeau yi sariya yi di leen yónni mu ne fii ra'si zayin wa qaala al ba'du zaaka jara fi l aami tabi'in ula ya'la khulfihimi mu ne fii ra'si zayin ci sept mois après gàddaay gi ci la lool xewi loolu ko waxoon lool loolu imaam al-Waaqidi moo waxoon loolu que ne mois après gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam mooy laata muy mag at muy def at Medina ci la commencé loolu waaye wa qaala al ñeneen ñi wax te loolu moom la ko mel ni ñoom imaam Ibn Isaaq wax ne déet ne mbir mi commencé wul foofu ci deuxième année bi la mooy ne. yii nii yépp mooy ne xare yii nii raaya yii mu yónni sariya yii nii mu yónni ñoom Seydina Hamza loolu mu ngi tàmbali zaaka mu ne loolu jaraa mooy fii rasi zayin zaaka jaraa mooy xare yi mu ngi jaar mu ngi mu ngi xew ci li nga xamante ni ci siit zay mooy sept sept mois loolu mooy wax biñ la ne moom la imaam al-Waaqidi wax ne zaaka xare yii nii sariya yi jaraa mu ngi xew ci septième mois avant ga bi mu gàddaayee moom alayhi salaatu wassalaam waaye wa qaala al ba'du ñeneen ñi ne fii aami afil aami taabi'il wula yàlla xul fihimi ñeneen ñi te loolu mooy waxu imaam ibn Isaaq ak ñeneen comme ñoom imaam al-Madaa'ini ñoom ñooñu loolu ñoom rahmatullah alayhim dañ ne déedéet à partir de deuxième année bi la te loolu lañ gënoon moom lañ nootaloon insha allah bi nga xam ne ci lañ ci tolloon al ula mooy deuxième année bi topp ci at mu njëkk mi yàlla xul fihim waay waay man Seydil woona wuteeg waa ahlu siyar mooy seen wute goo xam ne gu bari la ah, mu wi ka maghazihi yahdi mubridan kabidan ala xilaafin ataana min zawil qadami mu wi ka takkal wikaa jàppal takkal teel mu dëgër euh, al wikaaw mooy fi ñuy def kii di ko takk moo tax nga dégg yonent bi alayhi ba muy wax ci luqata yi nga xam ne dañ koy for quoi boo foree dara mu ne i'rif wika aha xamal euh, euh, kii wi nan lañ ko takkee ak moom ban lan mooy li nga for besace bi ak nan lañ ko takke ba nga xam lan la bu ko defee fa arifa sana nga daal di koy yëgle un an un an moom denc ko voilà nga koy yëgle waaw kay mooy wika wika mooy takkal jàppal nombreel téyel mu dëgër nga takk yeew loolu mooy damay wax li muy tekki ci ci ci arab d'abord après nag ndax yi ramza la Seydil Hadji Malick radiyallahu ñaar yooyu yëpp la ci jublu mooy takkal waaye huit cas mooy vingt-sept mooy fii day ñëw ci wute bi nga xam ne moom lañ gisoon ci nombre xare yonent bi alayhi salaatu ñaata la loolu dafa bari ay ay ay ay ay wax gisoon nañ ci wax yu bari gisoon nañ ne Seydina Zayd ibn Arqam comme ni ci as-Sahihayn euh, moom radiyallahu anhu dana woon dix xare la seydinaa jaabir ibn jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhu wa an abi comme ni nga xam ne noonu la ko abu ya'la soloole te imaam alxaafiz ibn xajar ne ala charte muslim ne ci charte sa imaam muslim la nekk moom lan la waxoon moom dana woon 21 la ñu gisoon na sa'id ibn al-musayyib seydinaa sa'id ibn al-musayyib moom lan la waxoon dana woon 18 comme ni imaam az-zuhri waxoon jële woon ci moom mu ne waat ca beneen jour beneen yoon mu ne laat leen vingt am na yeneen wax léegi nag ci ci ci ci yooyu ci lay ñëw nii moo tax mu ne la wikaa jàppal waaye wikaa ramz la mooy ne symbole la day ab lim la la bëgg a wax mooy wikaa vingt-sept magazi jàppal këneew xare yi nombre xare yonent bi alei satu salaam vingt-sept benn wax a ngoog benn wax a benn wax a te loolu waxoon nañ ko yahdi vingt-neuf mubridan kabidan nañu def yi wii kaa jàppal magazi yi nombre xareem yi yi nga xam ne xam leen yahdi day gindi ki ko xam xam xare yonent bi alayhi salaatu wa salaam dalay gindi nga nekk ci yoonu cowwaar wi looloo tax <laughs> waaw <laughs> bi ñuy tàmbali ma ne woon moom gis nga bon buntu yii ñuy dugg nii moom ku mu ku siira bi raw moom ba fii moom lii bu mu ndax lan yahdi gis nga xare yonent bi alayhi salaatu salaam boo ko takkee takku ko dalay gindi mubridan kabidan ba pare di seral sa xol nga am ci lu leer nañu loo xam ne yow doo amati dut danga ci am moo moo sa kër da ci apaisé wu daal di ciy sere sax xol daal di ciy sere ndax xam giñ ko xam takk ko mu dëgër loolu mooy ci kaw noonu mais wax naa la nag fii nag ay ramz nag la fi wute la fi wute mooy yoo xam ne nombre yi la lay jox kon weka 27 maghazi yi nombre xareem yi 27 am na ñu ne 27 yahdi yahdi mooy 29 am ñu ne 29 xare la kabidan am ñu ne 26 la ala xilaafin ci kaw wuute goo xam ne ataanaa dikkal nañu ñun gis nañ ko ñun Seydul Xaaji Maalik min zawil qadami ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy boroom jiitu yi ñi nga xam ne ñoo jiitu ci xam-xam ak diine way sellal ñooñu di boroom xam-xam yi seen wuute wax yi yépp jëli nañ ko ci ñoom am na yeneen yoo xam ne jot nañ ko tudd 8K 27 Yahdi 29 Kabidan 26 ci kaw wuute goo xam ne ataanaa dikk nañu min zawil qadami xadam yi bokk ci boroom xam-xam yooyu nga xam ne ñooy way jiitu yi ci diine ak mu baax euh, moom nag Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu léegi nag mu ñuy citer xare yooyu ñun du ñu du ñu jël li mu citer yépp ndax ñun fi ñu ci yem rek la yem ndax suñu bunt bi fi ñu yem mooy Badr lañ ma léegi nag kon mu ñuy citer xare yooyu muy yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam ginnaaw bi mu la waxee sariya yi wax na la Hamza Seydina Hamza li Hamzatin aqada al muxtaaru alwiyatan ubaydatin thumma sa'din daygamal buhami kon daygamil buha buhami mooy wax na la sariya yi jiitu muy seydina Hamza seydina ubayda seydina Sa'd ibn Abi Waqqas wala nga ne seydina ubayda seydina Hamza seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu léegi nag mu ñëw nag waxal la ci xare yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moom moo ci génnal boppam demal boppam waxoon nañ la xare tekkiwul ne saa bu demee rek xeex daa am léegi nag mu ñuy cité yooyu ne abwaabu waatun ushayun thumma ghazwatu wa badru qitaalin ñun foofu lañ yem verbe bi àggul mais ñun foofu lañ yem mooy abwaa muy xare abwaa benn woog buwaat gisoon nañu ko buwaat ushayr di ghazwatul ushayra wala ushayr mooy lay wax ni Ushayr troisième summa ginnaaw gi ghazwatu Safwan di ghazwatu Safwan te mooy badrinul ula bi Kurz ibn Jaabir firi ñëw songu caawam Medina mi daal di daw yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy topp ba ni nga xam ne ci lay àggee Safwan ci bërëb boobu jege Badar moom mu rëcc mu daal di dëpp mooy ñeenteel bi wa badru qitaalin ngir nga bañ koo jaawaleeg ghazwatu Safwan bii di badrinul ula mu ne wa badru qitaalin te gisoon nañ bi ñuy gis turu ghazwatu badrin kene bokk na ci turam yi ghaz badru qitaalin mooy badar bi nga xam ne nag xare fa la amee fa la njëkk laale am diggante yéeféer yi ak ñi nga xam ne ñoo jullit ñi kon loolu mooy li nga xam ne moom la Seyd El Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di wax euh, ci li nga xam ne mooy suñu buntu boobu jëm ci suñu bunt bii di ghazwatu badrin walillahi alhamdu wal minna kon nag ci noonu lañu jeexale waaye mu am lu am solo mooy ne gis nga xam nañ ghazwatu badrin walillahi alhamdu wal minna jeex na gisuñu fenn lool point la boo xam ne foog ma foog ñu taxaw ci leeral ko tuuti mooy gis nañu yeneen ci ma ne saa saa jóge na Badr yoon wi yëpp gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna prisonniers yeeg yépp sedd kii na leen libération yi gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna waaye gis nañ butin de guerre bi walillahi alhamdu wal minna dégguñu fenn foo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane nag euh, ay yéen jóge ngeen ci xare bu bu bu ndaw bi léegi nag yéen a ngi dugg ci jihaad ju mag ji loolu noonu dégguñu ko fenn Euh, loolu noonu mooy bon gisee moom bëgg ci taxaw nii tuuti rek xam naa du ma ci yàggal mooy ne loolu da nga koy dégg ak siiw ci réew yu wolof ñu naan yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum bi ñu jógee Badar yonent bi alayhi salaatu wasallam da ni nag yéen yéen a ngi door a jóge nag ci jihaad ju ndaw ji nag léegi nag ñëw leen ci jihaad ju mag ji mu ne leen ñun laaj ko ne ko ah yow ñun lii ñu def fii yëpp du ju mag ji mu ne leen jihaad ju mag ji mooy jihaadu nafsi mooy xeex sa bakkan léegi nag ñun wolof sénégalais ñu daal di ciy tirer conclusion que ne jihaad jeex na te man xaw ma kiy wax loolu dafa dul xalaat xaw ma bopp bi lu ci ne yow boo nee badar la ñenn naan la badar la ñeneen ñi dañ naan la benn xare ñoom préciser wuñ ñooñ sax tamit même bu dee ne seen wax c'est faux mooy ne yow nan ngay waxee badar xanaa yow xare yi ñu war a gisaat yow benn xare bu xeex amagul dëgg-dëgg lañ gisagul. yow nga ñëw ñaata tudd nañ fi ay Hunayn Uhud yooyu yëpp amagul nga bëgg ne kon mooy pare woon na foofu la pare woon léeg-léeg yeneen xare yi moom fa lu tax mu am kon bu dee ne euh, bu bakkan bi rek a ci des mooy ne loolu noonu xadiis la boo xam ne euh, wérul sax euh, imaam al-Bayhaqi da koo solo. mu jële ko ci seydina jaabir ibn abdillah waaye xadiis boobu noonu wérul même imaam al ci boppam da ko wéradil moom mooy mbir mi wérul xadiis bi wérul ah imaam al iraaqi di sëriñu imaam al xaafiz kasi ibn xajar di bàyyi zeynu diin al iraaqi di abu zur'a moom bi muy def taxriiju ah, ah, xadiis yi nekk ci Ihya Ulumuddin bu Seydina imaam al-Ghazali rahmatullahi alayhima moom daw ne xadiis bi dafa ne lii nii wérul que ni yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax que ne jóge nañ ci gi jóge ngeen ci jihaad ju ndaw ji yéen a ngi jëm ci jihaad ju mag ji imaam al-Hafiz ibn Kathir eh, ibn Hajar tey moom damay wax ibn al-Hafiz ibn Kathir te pourtant euh, bon. mooy tey xaw ma sama xel mi laa ne ci moom ndeysaan amin alhamdulillah waaye looloo neex sa xel di nekk ci borom xam-xam c'est bien léegi imaam al-Hafiz ibn Hajar laa bëgg a wax rahmatullah alayhi moom dane eh, euh, mbir mi mooy wax ji yooyu jóge nañ ci jihaad ju mag gi ji ju ndaw ji yéegi nag yéen a ngi ci jihaad ju ndaw gi mu ne loolu mashhurun ala al-alsina loolu dafa siiw ci làmmeñ yi nit ñi di ko wax wa huwa min na ibrahim ibn abi abala ibrahim loolu du yonent bi alayhi salaatu wasallam sax a ko wax benn taabi'i moo ko waxoon ibrahim ibn abi abla kooku moo ko waxoon moo tax imaam as-Suyuti moom dana laa a'rifuhu marfu'an xadiis lii nii moom xaw ma ne xaw ma ne xadiis bi yóbbu nañ ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wasallam euh, imaam az-Zaylai rahmatullah alayhi bi muy def taxriiju al-Kashaaf dane gariibun jiddan lii moom lu tumuraanke dëgg dëgg dëgg dëgg lii bon ah léegi li imaam al-Haafiz ibn euh, Hajar wax noonu ah Ibrahim ibn Abi Abla moo ko wax te loolu imaam an-Nasaa'i moo ko soroo ci al-Kunaa mu ne axbaranaa axbarani ah, moom mooy imaam an-Nasaa'i Abu Mas'ud Muhammad ibn Ziyad al-Maqdisi mooy day wax càllalam ba ne sami'tu moom dégg na Ibrahim ibn Abi Abla yaqulu li unaasin jaa'u min al-ghazwi wa qad ji'tum min al-jihaadi al-asghari famaa fa'altum fi al-jihaadi al-akbari qaalu yaa Abaa Ismaa'iil wa mal jihaadu al-akbar qaala jihaadu al-qalb imaam an-Nasaa'i dafa soloo ci al-Kunaa Euh, jële ci Ibrahim ibn Abi Abla moom la imaam al-Hafiz ibn Hajar ne loolu wax jooju dafa siiw ci làmmiñu nit waaye loolu ki ko wax mooy Ibrahim ibn Abi Abla te jóge yen ci gàdda ci jihaad ju mag ji ju ndaw ji yéen nag léegi nan ngeen def ak jihaad ju mag ji moom mu ne mooy euh, Abu Mas'ud Muhammad ibn Ziyad al-Maqdisi rahmatullah alayhi mu ne man maa muy wax li unaasi ci ay nit ñoo xam ne jaa'u min al bi dañoo jóge woon benn xare mu leen ñoom dañoo jóge ci toolu xare ñëw moom mu leen waqad ji'tum min al-jihaad al-asghar ne leen yéen yéen jóge ci jihaad ju ndaw ji ngeen jóge fa maa man dama leen di laaj man Ibrahim ibn Abi Abla lan ngeen def fil jihaad al-akbar ci jihaad ju mag ji nag xaalu ñu ne ko gaa yi jóge ci xare bi na ko ah yaa aba ismail waaye aba ismail mooy looloo doon dàkkantal wamal jihaadul akbar lan mooy jihaadul akbar xaala jihaadul qalbi mooy xeex mu ne leen mooy xeex ak li nga xamante ne nii mooy sa xol loolu euh, riwaaye imaam al bayhaqi biñ la ne wérul tamit ci mu jaar Seydina Jaabir que ne yonent mi alayhi salaatu salaam ay nit dañoo ñëw jóge xare mu ne leen yéen de yéen a jóge ci gën jaa fu ngeen jóge ci jihaad ju ndaw ji jëm ci jihaad ju mag yi ñu ne ko lan mooy jihaad ju mag ji mu ne leen mujaahadatu mujaahadatul abd hawa mooy xare gu nga xam ne moom la nit ki di xeex ak bakkanam ak ay penchant ak ay bànneexam waaye gis nañ ne loolu noonu wérul euh, léegi xam nga loolu waxoon nañ bi ñuy gis waxu imaam Ibn al-Qayyim yi ci façon jihaad yi yi am mooy ne ñun dañoo jàpp ne jihaad dem ci tooru xare yow fi fay dem moom de toute façon bu yàlla taxee mooy xeex na bakkanam lii la koy wan mooy ñun kenn da koo ñemee def ñun suñu bakkan dañ ko wan noot mais mënuñu ko mooy bu fay dem te yàlla tax noot nga sa bakkan fu ñuy dee foo xam ne yow kooku nga ne nootul bakkanam noot na bakkanam même bu dee ne mooy ne euh, jihaad ju gën a mag nag mooy xeex sa bakkan dëgg-dëgg fexe koo ray kooku loolu nag moo gën rëy te loolu gisoon nañ ko li nga xam ne te développé woon nañ ko ci waxu imaam Ibn al-Qayyim bi nga xam ne moom la wax ci Zaadul Ma'aad loolu moom leeroon na mooy duñ ci ñëw di répété waat ku ci gën a bëgg lool façon jihaad yi ak nan lañ leen di mënee nan lañ leen di defe loolu waxoon nañu ko ci jataayu njëkk yi incha allah ku bëgg lu ci gin a leer lu ci gën a yaatu nga fàttaliku nga delluwaat foofu waaye c'était pour wax ne lii yonent mi la wërul na yonent mi la saab saab moo ko wax euh, ki nga xam ne moo ko wax mooy abu ismail di ibrahim ibn abi abla comme li imaam alxaafiz ibn xajar daal di wax loolu mooy li a dëgër inshaa allah te loolu moo ci am voilà kon na alhamdulillah alhamdulillah fii bad'in wa fii xatami ñu ngi sant yàlla ci tàmbali gi xare yonent bi alayhi salaatu sant yàlla ci tàmbali ci siira yonent bi alayhi ñu ngi sant yàlla ci tàmbali ghazwatu badrin wa fii xatami ak niñ ko tëje nii tamit ñu ngi ciy sant yàlla walillahi alhamdu wal minna xam naa nag dañuy yem foofu ci noonu lañu tëje ghazwatu badrin gis nañ ci njàngat yi gis nañ yonent bi alayhi salaatu salaam li mu daj lépp ngir lislaam àgg tey fii ñëw ci ñun ñu mën a nekk fu nekk di ci ci toolub lislaam di ci witt nekk ci jàmm di jàmm suñu borom ci sécurité loolu lépp ñu gis ne lii la daj te lii nii nekkakul lu dul benn xare boo xam ne moom lañ gisagul bu xeex am am na yeneen yoo xam ne incha allah dinañ ko gis ci siira bi bu ñu continuer léegi nag jataay bii di ñëw ñu dugg nag ba léegi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci ñaareelu année bi ghazwatu Badr lenn la ci rek même bu dee jëlal nañu lu bari ndax loolu mooy dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam